axusbillah min a irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala ñi ngi sant suñ borom subxaanahu wa taala ci xéewal yi di julli di ci suñu yenent Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba tey ñi ngi continuer nekk ci suñ téere bi nga xam ne borom mi ngi ci dajale quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jok moy baaxal kër fexe ba jagal ko. tey mu war a nekk euh, douzième conseil bi incha allah conseil tey bi mu ne taallumul ahkam alsharciya lil buyut mu ne jàng attey ka sharia yi nga xam ne moo aju ci kër kër dafa am ay attey boppam yoo xam ne yenent bi daan na bëgg ni koy sàmmante bu nekkee ci kër moom borom téere bi mu indi ci ay exemple daan ne bokk na ci asalaatu fil bayti julli ci biir kër mu andi xadis bi yonente bi alayhi salatu salaam di wax ne afdalu salaa salaatul mar'i fi baytihi illa al maktuba julli bi gën ci juli yi mooy julli boo xam ne dañ koo jullee ci biir kër ah, ba mu des julli farata kon juli euh, li ci gën ah, surtout ay naafila yu demee noonu nit ki jullee ko biir këram euh, ka ba mu des julli farata nag bu noddee la gën mu dem julli ji bu dee góor la. bu dee jigéen jullee ci biir këram mooy li nga xam ne moo gën mu bokkaat ci ba tey ci yim andi mu ne julli bi gën ci jigéen ñi mooy julli boo xam ne da koo julli ci biir këram ndaxte jigéen ka julli farata li gën mooy mu julli ko ci biir këram bu génnoon nag bëgg dem jàkka ji ko fa kenn du ko tere itam kenn du tere bu dee sàmmonte ni jigéenu juli di génnee ah beneen bi mu ne an laa yu umma nit ki biir këram euh, jaaduwul keneen di fa jiite kaludul ci ndigalam euh, maanaam père de famille bi ki nga xam ne mooy boroom kër gi biir këram moom moo fa gën a yey ci jiite ak nit ki lum mu ko raw raw raw ci biir këram la ko fekk moom boroom kër gi moo gën a yey ci jiite allahuma xanaa mu jiital ko mu ne ko bismillah jiite ñu bu ko defee loolu dara nekku ci waaye daal moo gën a yey ci jiite. ci biir këram mu bokkaat ci nga xam ne ay atte la yu aju ci biir kër ba tey yëglu al istidaan eh, ka yëglu moo xam saa boo jubee ci neeg jàmbur wala saal bu ay nit nekk wala lu mëna doon daal nga chambur yu nekk ci biir kër yi bala ngay dugg fenn eh, nga yëglu fëgg fëgg yu bu yam ka ñetti yoon ndaxte alxuraan dafa wax ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xatta tastanisu bu leen dugg beneen kër beneen kër beneen néeg bu bokkut ak seeni néeg te lu dul ne dangeen a yëglu waaw mu ne bu ngeen fa fekkul kenn falaa tadxuluha bu leen dugg xataa yuzana lakum te lu dul ne dañ leen a digal ngeen dugg boo ñëwee ci néeg jàmbur fëgg fekkoo fa kenn bul dugg te boo duggee rek dara mën na faa manqué nee na yow la wala nangam ak nangam wala fa woon waaye dafa nekk ci melokaan boo xam ne. Euh, mënu laa mënu laa dalal yow nga jékki-jékki rek dugg mën nga koo fekk ci melokaan boo xam ne du ko neex moo tax mu ne bu ngeen fa fekkul kenn bu ngeen fekkee ba soon déggu leen dara ngeen dellu bu dee dañ leen a wax tamit ne leen dellu leen ngeen dellu maanaam fëgg nga moom xamal na la ne la mi ngi fi mais moom moo ne la dellul dellul bul ci am benn ñàkk-ñàkk xol waaye xamal ne xëy na mën naa am danga ko fekk ci anam boo xam ne xëy na kay addu la mën a wuyu yii yëpp day baax nga jàngal ko xale yi nekk ci kër gi jàngal ko soxna yi eh, mbindaan yi nekk ci kër gi mboolem ñi nekk ci kër gi yëpp nga fexe ba xamal leen lii ne xam ko ko defee ñoom ñëpp ni koy sàmmonte mu bokkaat ba tey ci kay yim ci kay yim ci tudd mu ne bu dee néeg yi nga xam ne ay néeg la yoo xam ne daanaka nit du fa dëkke ay bu gan la wala néeg bu denc ay ay bagage yoo xam daal nit nekku fa mu ne yooyu mu amul problème mën ngaa dugg mu indi aaya bi wax naan laysa aleykum junahun an tadxulu buyutan ghayra maskuna fiha mata'un lakum bu dee kenn newu fa moom te mu nekk néeg a public boo xam daanaka ñëpp ko bokk yooyu moom mën ngaa dugg ba tey mu ne adamu taxarruj fil akli min buyutil aqriba mu ne amul benn problème tamit bu la neexee yenn saa am nga droit dem lekke sa kër xarit sa kër am di jàmm sa kër àndandoo sa kër nangam amul benn problème nga dem lekkandoo ak ñoom ah dara nekku ci amul benn tamit problème tamit ngeen lekk mbooloo ngeen lekkandoo ensemble wala ngeen wala ngeen euh, kenn ku ci nekk daal di jël palaatam daal di dem yaa xool nu la neex rek mën nga ko lekkee euh, loolu it amul benn problème mu bokkaat ci yim fi todd ba tey mu ne amrul atfal wal xidam bi adam iqtixaami xurfati nawmin abawayn mu ne ngeen digal xale yi ak bon yi nga xam ne ñooy liggéey ci kër gi ni bañ a dugg nekk ñaari way gàddencante tey dugg boo xam ne du ànd ak du ànd ak xam nga doomu aadama dañ ko digal wala muy dugg benn nekk mu yëglu waaw léegi nag loolu xale yu ndaw yi bokkuñ ci mais dafa am ñetti waxtu yoo xam ne dañ ko interdit ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ba ci xale yu ndaw yi a dañ leen ko dañ leen ko interdit waxtu yooyu noonu moom la alquran tuddee salaasa awraatin lakum bu njëkk bi mooy lu jiitu fajar di jot balaa fajar waxtu woowu noonu dañuy tere même xale bi sax mu dem jékki-jékki rek daal di tijji buntu nekk jaayam wala mu tëj ah, buntu nekk papaam yooyu dañ koy tere. Äh, ku dul xale bi nag waxi nopp yi mindaan rek ñoom ñëpp kon dañ koy tere naka waxtu sieste waxtu. nga sieste waxtu digg bëccëg waxtu woowu it dañuy tere xale yi jékki-jékki rek daal di tijji nekk mag bi rek dugg te lu dul muy def benn yëglu même bu dee sax euh, xale la dañ ko koy tere beneen euh, waxtu yi mooy ginnaaw buñ jullee gee ba pare ñetti waxtu yi moom dañuy tere ba ci xale yu ndaw yi ba ci xale yu ndaw yi waaw ndaxte léeg-léeg mën naa dugg gis loo xam ne waaw waru ko woon a gis. surtout heure :fra boobu nga xam ne nit ñi dañuy faral di euh, nga simmeeku daal di feexlu mën a tëdd am na ci noo xam ne moo tax kenn warut a dugg ci seen néeg te nga leen kon ñetti waxtu yooyu moom dañ koo interdit :fra même xale yi sax lu jiitu fajar di jot ak waxtu digg bëccëg waxtu wi ngi dallu ak ginnaaw buñ jullee gee ba noppi loolu xamal ko waa kër gi lu jaadu la. beneen bi ci yim fi tudd mu ne taxrimul itilaa fi buyutil axirin bi geyri isnihim araamal nañ tamit yërndu ci neegu neegu ñaneen ñi dem di yërndu neeg kaneen di xool la moo nekk biir néegam di yërndu loolu tamit dañ koo xaraamal kon xamal ko waa kër gi ne leen nangam ak nangam yeneen bi da koo bañ bu ko kenn def waaw du mag du ndaw dem di yër neeg kenn loolu moom bu ko kenn def yeneen bi alayhi salaatu salaam wax ci benn xadis ne man italaa fi bayti qawmin bi geyri isnihim Euh, mu ne koo xam ne dafa yërndu nekk ci ñenn ka ci li dul muy am seen ndigal te loolu yaakaar naa ne kenn du ci joxe ndigal moom di yër ne kenn mu ne képp képp ku ko def bañ fokk ca bëtam maanaam ni fokk bëtam ni gaañ ko ci bët mu ne noonu na xam ne kooku ko def loolu de lislaam du ko ci toppee dara yow mi dem di yër ne kenn ba euh, jële ca bët bu fok wala bopp toj wala nangam wala daal yaa xam lañ ci jële ndax xamal ne kooku lislaam du ko ci topp dara ndax dañ laa tere ay dem di yër ay néegi jàmbur loolu xamal ko xale yeeg mag ñeeg jaadu na waxuma la dara sax mais ni tàmm habitude boobu ba buñ demee kër jàmbur duñ ko def insa xale yi dañuy tàmm ay jikko yu sew ndombe ndombee nekk wala saal wala fenn rek fuñ dégg ay wax wala ay kii ñi ngi taxaw di déglu di xool kàddu guñ fu mën a fore te loolu nekkul jikko bu baax moo tax lislaam da tere beneen bi mu ne adamu xuruj wala ixraaj al mutallaq ar rajaiya mu ne ba tey yow père de famille bi ah, bu amee ci kër gi jigéen joo xam ne dañ ko eh, mhm. jigéen joo xam ne dañ ko fase jigéen joo xam ne dañ ko fase daganul ci père de famille bi mu koy génnee amul droit di ko génne ba keroog ay daam di jeex bu dee dañ ko fase ci fase boo xam ne ña raja yi la maanaam mën na koo mën na koo delloosewaat ci biir kër gi mën na koo jëlaat boobu fase danga koy bàyyi mu ay euh, daw ba keroog ay daam jeex ci kër gi mu a ñibbi kon bul fase kenn rek daal koy génnee al nañ ci yàlla musal mais bu amoon bul jékki-jékki rek daal di génnee kenn te ay daam jeexagul moom tamit bum génnal boppam moo tax alxuraan dana ne euh, laa tuxrijuhunna min buyutihinna bu leen leen génnee ci seeni kër wala na ñoom tamit bu ñu génnee seen bopp waaw loolu dafa bokk ci ñàngale yi xam ne jigéen ñi dañ ko war a xam góor ñi xam ko koo xam ne daal dañ ko fase eh, da fase boo xam ne mënees na koo delloo sewaat kooku noonu dafa war a toog ci kër gi ba ay dam jeex yow père de bi amoo %e euh, amoo droit di ko génne moom tamit amul droit di génn di topp meram illaa an ya'tiina bi faahishatin mubayyina xanaa mu dem nag ba andi njombe bu mag a mag a mag njombe boobu yenn borom xam-xam yi nee nañ mu dem bay wax ay wax yu ñaaw a ñaaw nga xam ne daanaka teg ko teg ko ci kër gi day indi musiba wala sax mu def bàkkaar bu mag a mag comme njaaloo ak yu ni mel ak yeneen ak yeneen bu yeggee foofu moom daanaka génnay li gën wa illaa njàngale yi lislaam jàngale. bunit nit nit amul droit di ko génne moom ndaw si it amul droit di topp meram di génne boppam bu ko defee juyoog na ak la sharia jàngoon la sharia jàngale woon mu bokk ci yim fi tudd ba tey mu ne dagan na ci góor gi mu mu tongu soxnaam bu dee ab intérêt sharia daf cee nara topp maanaam soxna soo xam ne dafa wàcc yoon. soxna soo xam ne dafa indi uh, ay tànki bukki ñu koy waxee ñàkk ñàkk a topp borom këram aaye ba indi woon na solution yi am na di tudd di tudd ba tud tuddaale tongu ko euh, xool ndax dana soppi comme déet mu ne loolu noonu dagan na ci borom kër gi mu def ko yooyu nag ñu baree bari dañuy dégg loolu rek daal di dem nag te aaye yooyu noonu chaque jour mook chaque fois del xool ndax lii lan moo ci nara juddoo apare nangam ji boo ko defee ndax solution buñu ci doon xaar ndax dana am bu la leeree ne solution du am bal sax coow li day gën a yokk lislaam digalu la nga def ko loolu ñu baree bari nag duñ ko faral di bàyyi xel dinaan yàllaa ko wax yàllaa ko fii ko fii la ko lenn lu nekk dafa am contexte boppam dañ ko yoonal ngir am solution buñ ci yaakaar boo ko bu dee yaakaar nga ne boo ko defee ay solution ba am alhamdulilah bu la leeree ne wala ngay sikki sàkk ne bu ma ko defee solution waxuma la day am mais coow sax day gën a mag bàyyi ko day daal di gën mu bokkaat ci ka yim fi tudd ba tey mooy eh, nga bañ a fanaan yow kase wala yabitu waxidan fil bayt nga bañ a fanaan yow kase ci ab néeg Ibnu Umar mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam tere na wéet tere na doomu aadama bi di fanaan moom rek wala muy tëdd moom rek dañ ko dañ ko tere almanawi borom xam-xam bu mag la nee na loolu liñ ci nam mooy yow rek ngay fanaan ci kër yow rek rek rek rek ngay fanaan ci kër mu ne loolu dañ ko dañ ko tere wala ngay tukki yow kase kase kase donte loolu Cheikh na nee na tukki bi tax ni wax mooy tukki boo xam ne xam nga ne ay ay loraange wala musiba mën na caa xew mais tukki boo xam da ngay ànd ak mbooloo war a wàcc barab sangam fekkaat fa mbooloo nga xam ne daanaka aw ay deesu ko ci yaakaar yaakaaroon ne mën naa am ay mu ne loolu euh, nekkul lu garaw mais daal tukki boo xam ne ay ay risque ngi ci moom ñu ngi lay tere nga tukki yow kese waaw euh, donte na xadis boobu ñenn ñi xaw nañ ko xaw nañ ko ñàkk a wéral mais borom téere bi daanaka méttotam daanaka day xool moom lépp lu Cheikh Nasir nga wéral rek mu andi ko daanaka ay ahadisam yépp booy xool Cheikh Nasir da koy wéral lu mu wéral rek da koy li gën a lu gën a li gën a tënku daal ci ni wax mooy fanaan yow kase wala ca tëdd yow kase boo ko mënee bañ a def moo gën boo ko mënee bañ a def moo gën ndaxte wéet baaxul mu waxaat ba tey laa yanaamu ala dhahri baytin laysa lahu suur mu bul tëdd ci ci ci kër goo xam ne wala barab boo xam ne miir waru nga xam ne man ngay bërëngu bërëngu ba jékki-jékki rek daal di daanu man baata ala dhahri baytin laysa lahu xijaar faqad bari'at minhu dhimma kon booy tëdd na tëdd foo xam ne miir dañ la wër subhanallah yu mel ni boo koy jàngat gis yeneen bi alayhi salaatu salaam ni mu teelay yee xeetam ci wàllum fu ñu war a tëdd ak bu ñuy tëdd lu ñu war a wax ak bu ñu yeewoo lu ñu war a wax ak ay affaire yu sew yoo xam ne l'islam du ko bàyyi lépp lépp lépp lépp da koy jàngale xam nga ne ñoo xam ne toxal nañ la ba toxalal la yenent bi jàngal gim jàngal nit buy tëdd fan la war a tëdd ak fan la warta tëdd ñooñ bu yenent bi gàmmu woon ne indi ko xana <laughs> wallahu almusaan mu bokkaat ba tey kay yim fi tudd mu ne mu ne amul benn problème amul benn nga problème muus muus lekk ab desit moo xam ci bool wala lu mën a doon ci kër gi mu ne loolu noonu nekkul sobe ndaxte alayhi salaam dafa waxoon ne yooyu da bokk ci yi dëkk ak muus kon bu amee lum lekk loolu ka des ba wala lam laal loolu noonu nekkul sobe manees na ko ka jëfandikoo waat ndaxte yenent bi nee na dafa dafa bokk ci yi nga xam ne yéen ak ñoom yéen a dëkk muus kon loolu la fi indi tey mooy ay atte yoo xam ne dafa aju ci kër képp kuy dëkk ci kër gi da nga xam ne yii moom yu ngi dund la mu ne yu mel ni jàngal ko waa kër gi jaadu na ka tudd na ci yu baree bari bi ci njëkk mooy neena góor julli naafile yi li ci gën mooy mu koy julle ci biir këram julli farata nag mën naa dem jàkka ja mooy li gën euh, bu dee jigéen moom julle këram mooy li gën euh, mooy li gën mu julle ba tey nit ki nekk ci biir këram moo gën a yay ci jiite kaneen kum a doon nit ki nekk ci biir këram. moo gën a yey ci jiite keneen ku mën a doon ba tey waxaale na tamit yëglu wala ngay dugg ci benn nekk nga yëglu bañ jox la nga bañ jox la ndigal ba tey wax na tamit ci digal xale yi xale yu ndaw yi xamal leen ñetti waxtu yooyu nga xam ne duñ dugg ci benn nekk loolu ne kat dañoo ba tey tamit tere na tamit yërndu néeg jàmbur yi Euh, koo xam ne tamit dañ koo wàcci ci wàcc goo xam ne mënees na ko dellowaat mu bañ a génn kër ga ka ko wàcc bañ ko génne kër ga ndaxte yàlla lum def rek xamal ne ab xekmaa nga ca mën na nekk gam fay nekk ci biir idda bi yàlla suñu borom def la gën euh, ba tey tamit nit ka bañ a tëdd foo xam ne dara du ko wër nga xam ne mën naa daanu loolu it des koy tere euh, bi ci li mu wax ci muus yi tamit loo xam ne laal nañ ko wala ne lekk ci biir kër gi loolu du doon sobe kon loolu mooy conseil tay bi jàng at tey sharia yi nga xam ne dafa aju ci kër mën nañoo euh, taxaw foofu ba yoon euh, yàlla yàlla may dégg ak topp ak sama ak jëfe allahuma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain